wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ñu ngi woon ba tey ci al-kunuuz al-ashara ci euh, al-kanzu saani ñaareelu kanzu bi ci ci ñu waxe al-mashi'a wal iraada wal amr ci suñu jotaay bi weesu yem ñu yemoon kon ci page deux cent cinq Euh, fi nga xamante ne maanaam ginnaaw bi nga xamante ne suñ jotaay bi weesu gisoon nañu ci ne euh, borom bi subhaanahu wa dafa am loo xamante ne moo koy dogal moom moo namm ci maanaam lu baax ak lu bon yëpp euh, waaye gërëmul lu dul lu baax maanaam baax daal moom la ci loolu la kontaan loolu la moom la gërëmam nekk waaye nag moom mooy kii nam lu baax ak lu bon yi xew yëpp moom moo koy def comme euh, ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci loolu benn du ñaar ay aaya te borom subhaanahu wa taala ne wala yarda li ibaadihil kufr borom euh, borom subhaanahu wa du gërëm euh, ñeel jaam yi ak weddi yàlla ak kéefër waaye wa in tashkuru yardahu waaye soo leen ko gërëmee rek soo leen gërëmee sant ko moom yàlla ngeen def lu mu bëgg bàyyi lu mu tere boo loolu Ah, kon gis nañ ni jaam bi su delloo ci borom subhaanahu wa taala dana ko fekk moom borom subhaanahu wa taala di ko négandiku ànd ak soxel gu tar mbég bégti goo xamante ne bégti gu kawee xelu jaam yi la ci dellu gi nit ci di nekkoon ci ay caaxaan ba yàgg mu ne man daal naa jël nag dellu daal dëgg dëgg nag sa borom subhaanahu wa taala kenn ñi nga xamante ne la nekkee ci xadiis bu wér bi euh, waa jooju nga xamante ne dafa ñàkkoon euh, alalam jëpp te mu tegoon ko ci gëléemam doon noppalu ci àll bi ci désert bi gëléem ga daal di koy réer ba mu yeewoo euh, gisatu ko mu nekk njaaxle ak siis ak njàqare bu réer réer waaye keroog ba muy nee naa tëddaat nelaw Euh, xaar dee rek ba mu yeewoo mu daal di gis gëléem gi daal di dellu ci ci wetam maanaam ñu melale ko woon ko comme waa ji nga xamante ne daa amoon sol su daal di dugal di yóbbu euh, bi mu demee ba ci yoon bi euh, di dem fu mel ne jigéen fu mel ne xarit di dem wala ñu wax di dem fu mel ne Ndakaaru dem ba ci désert bi nekk entre ci diggante Mauritanie ak Mali désert Sahara bu mag boobu rek mu ne naa toog rek faf xet ba daw naaw te ngelaw lu koor yóbbu ko mu taw mu yeew xool xool xool xamul fan la def mu jeex jaar mu wër a wër a wër a wër ba sonn dem ba nga xamante ne vraiment ànd naag xiifat mar ak ko lépp fekk ko ci ak xeetu coono euh, mu daal ne naa tudd xaar dee mu jekki-jekki ngelaw li ufaat teg bi ba tas ko ci dënn bi maanaam mu yeewu gis ne teg bi tas na ci dënn bi muy gaaw ko ci teg boobu ak kontaan bi muy kontaan ci retrouvé bi ñu ko retrouvé nga xamante ne misaalu gëlëm bi waa ji nee na yàlla yow yaay sama jaam maay sa borom maanaam daa kontaan ba ni yàlla yaay sama jaam maay sa borom maanaam kooku mu ne yeneen bi ne sa laafam yàlla mu gën a kontaan encore waa jooju noonu su fekkente ne dafa gis benn bu nekkoon ci naka su noona ba jékki-jékki daal day dellu si ci moom maa ngi gis ne kon euh, mbégteg borom subhaanahu wa ta'ala rëy na lool ci ku mel noonu euh, loolu euh, moo tax jaam bi bu xësee ba dellu si wax ci borom subhaanahu wa ta'ala nekkaat ci maanaam mën nay góorgóorlu ba borom subhaanahu wa ta'ala bi wax comme ni mu waxee ci hadith qudsi bi ne ne kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi man maay nekk sax ah, dégg-dégg bi ñu dégg maanaam maa nekk gis-gisam bi ñuy gisee maanaam maa ngi nekk lépp mbéy ci te loolu moom mooy bu demee ba jaam bi delluwaat ba xam ne ndekete kii def ci dëgg dëgg dëgg moom mooy yàlla ci boppam te que moom ah, nekkul di def mënul sañul amul loolu yëpp amul dara yàlla daal moom moom moo sañ mu voilà te moom moo am kattan te lu ko neex rek lay def te lu ko neexul du am euh, bu boobaa dina xam baatu laa hawla wala quwwata illa billah maanaam force bi mu am doole bi mu am te dina xam ne trésor bu mag la ci trésor aljanna yi loolu gisoon nañ ci jotaay bi wér euh, gisoon nañ tamit ne bu fekkente ne mbir yooyu yëpp ay trésor la trésor mënul ñàkk ak nëbb maanaam trésor mën ta nekk loo xamante ne dañ koy teg ci mbedd mi ku ku mu neex romb ku mu loolu bu dee loolu la rek dootul amati njariñ bu bari boobu waaye te yàlla euh, nëbbu boobu maanaam maanaam secret wu ne ndekete yàlla rek di di dindi te moom rek moo am sañ-sañ maanaam moo am kàttan te moom rek mooy ki nga xamante ne euh, sopp di ko gis maanaam kenn mënta tërali pexe bu dara wala boog nga bëri fexe ba am ga lu dul yàlla moom ci yàlla moo la ci jàppale wala boog ci yàlla la mbir mi aju loolu nit ki xam di ko koy maanaam dugub ñu bëri duñ ko xam waaye yàlla moom mooy dégg-dégg ak gisu ñëpp moo xam nit ki jullit la sax wala mu yëg yéefér ku gëm ak ku gëmul yëpp yàlla mooy def à travers moom mooy soppandi ko ci moom waaye nag loolu secret boobu ak mbir moomu yàlla wuññilu ko nit maanaam yàlla wanu ko nit bañ gis ne ci jéebéer ne ndekete kan yàlla mooy def nit loolu yëpp amuñu ko euh, lu dul xanaa koo xamante ne yàlla fas na ko maanaam sopp euh, na maanaam wala boog namm na ko wan li nga xamante ne moom mooy euh, trésor am bi mooy trésor bu rëy boobu te loolu mooy secret bi mi maam Ibrahima alayhi salaam waxoon nañ leen mais euh, maam Ibrahima euh, après dinañ ñëw ci ay mbirum mais balaa boobu sañu euh, sëriñ laaj a balaa ñuy yeggale insha non en fait bu dee ci wàllu bakkan yi euh, ah am na ci ay mbir yoo xamante ne jotoon nañ ko gis ku ma bi ñu tollee ci awaalimul insaan maanaam ne lan mooy bakkan lan mooy ruux lan mooy jëmm lan mooy xol lan mooy ak noonu li ci aju ci ay ak seen différenciation euh, yaakaar naa am na ci mais ñu tënk ci tontu boobu ak seen catégorisation euh, bakkan yi dafa am bakkan bi nga xam ne d'abord bakkan mooy li nga xamante ne mooy barrière bu mag boobu yàlla def muy àdduna bi nga xam ne ci biir nit la ko def et place bi nga xamante ne moom la amee te siège am foofu la nekk mooy xol moo tax nit ki pour mu rëcc ci loo xamante ne bakkanam moo ko imposé lu jafee jafee jafee euh, euh, barrière la nag boo xamante ne diggante ruux bi la ak jëmmum boo xam ne dafa créé wu diggante ruux nit ci ak jëmmum selon ni nga xamante ne noonu la nit ci di nekkee ci lu baax maanaam di eh, delloo maanaam di jékki-jékki di dugg ci eh, lu baax wala mu nekk ci lu bon selon loolu la bakkan bi di gën di formé woo di am doole wala mu ñàkk am doole et Euh, niveau yi nga xamante ne moom lañu ñu amee ñooñu ñëpp duñu benn am na bakkan bu ñu tuddee an nafsul euh, ammaaratu bisu voilà loolu euh, loolu tamit yaakaar naa gisoon ci fin wu soit fiatul maghfira wala umumur rahma ba tey ci kuno bi bakkan bi nga xamante ne moom mooy al ammaaratu bisu moom mooy ki nga xamante ne moom an nafsul ammaara la tudd mooy day digle lu bon rek moom tout le temps koo ko fekk la def day incité lu bon incitatif ko mooy l'âme incitatif moom da lay incité ci lu bon lépp loo xamante ne lu bon la moom da la koy incité mais sauf que du moom mooy njëkk jóg pour inciter la dara seytaane moom mooy la di la incité ci mbir moomu moo xam wax ju bon la wala xalaat bu bon wala gis bon wala yu mel noonu soo demee ba sa bakkan exécuté ko maanaam ba yow nga ni Euh, combat boobu seytaane bi am ak malaaka bi ci sa biir bu ñu demee ba combat boobu noonu euh, seytaane gañe ko ci benn mbir parce que seytaane perpétuellement day nekk ci combat boobu maanaam seytaane du noppal mooy ki xam ne amul lu koy noppal maanaam ci bépp jamono ak bépp mbir seytaane jëbiwu nit ki diñ koy concevoir maanaam te jamono dañ koy concevoir rek jamono jooju la seytaane bëgg ñëw yàqal nit ki maanaam mooy nit ki moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki suñu ànd ak soxnaam te wax bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannib shaytaana ma razaqtana mu ne loolu lu fa fa yàlla maanaam seytaane du ko lor maanaam ci yooyu gisee ni seytaane di di di di jéem a bokk maanaam di di di xeexal nit ki di a di jéem a nekk kilifaam et justement mooy baat bi dal bi maanaam seytaane li ko yitteel rek mooy moom mu nekk kilifa yi doomu aadama parce que justement dafa waatoon ne dina sànq nit yi moom loolu la waatoon bi moom Adama alayhi salaam di dugg àjjana non seulement moom dafa jàppoon ne dafa waatoon ne dina génne ba moom Adama àjjana mais dafa jàppoon ne njabootam gi ñoom ñëpp dina leen yóbbaale sawara te loolu simple rek moom parce que maanaam dafa mës a maîtriser nit maanaam dafa mën a am xalaat bu ñaaw maanaam jàpp ne nit du du du dara maanaam maanaam te ku tekkiwul dara la ku tekkiwul dara la day neex day neex a moom day neex a day neex a jënd day neex a maanaam ngir lu ko lu ko lu tax mu bàyyi la ko war day yomb ndax du nit dara maanaam du dara rek seetaane perception boobu la am ci képp kenn ci ñun amul beneen perception ci beneen ci ñun ci beneen perception bii rek la am amul beneen moo tax alquran ne wa laqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattaba'uhu illa qalilan min al-mu'minin dëgg dëgg na ñu xew a mooy ne seytaane njort bu ñaaw mu am ci doomu aadama mooy lëkkri bu bu garaaw boobu mu am ci doomu aadama loolu nit ñi bari dëgg la nit li ëpp ci nit ñi dëggal nañ ko ko ba xanaa lu néew rek ci ñi gëm ñoom ñoo ñoom ñoo tenir tête seytaane ne ne ne maîtrise bu garaaw di nga am ci ñun ñun la jox dëgg duñu du euh, euh, euh, la bàyyi noonu mooy xarin bi xarin boobu nag moom lay yabal et que saa su ne li yàgg bi wax sallallahu alayhi wa sallam ñu képp juddu seytaane tëdd na la tëdd moo tax du la bàyyi imagine bu fekkente ne bi ñaari way góor yi li ko bata la ñuy séq ba tax nga nit ki mën caa juddoo bu dee jamono jooju ci lay ñëw ne dinaa dinaa fexe ba nekk kilifa yi ci ngeen di jóg maanaam ne day participer pour mën lor pour mën am ñeen ñi à partir du moment boobu au fur et à mesure ba bi nit ci bi muy dund këdd ko benn këdd loolu la yeneen bi ne sallallahu alayhi wasallam nit la ko def moo tax ñu yuuxu ba mu def sayyidina Isa alayhi salaam moom moom la seytaane këdd mais ñeneen nit euh, moom day ñëw pour agir kooku maanaam euh, pour mu mën utiliser bakkan day yomb au moment où bakkan dafa am défaut bu mag a mag bu mu amee mooy lu ko neex rek la xam moom ak xale ñoo am défaut boobu mu am mooy moo tax euh, euh, mu naqaree orienté ci si yàlla bëgg mais tout temps ñu koy bàyyi ci maanaam seytaane bi ko mën di utiliser seytaane bakkan nag boobu maanaam fii ba tey ñu ngi ci lan mooy bakkan quoi pour parce que pour pour ñu mun comprendre évolution bi nit ci mën a amee ci bakkan boobu su fekkente ne seytaane bi dafa utiliser bakkan maanaam euh, euh, doomu aadama bi dès le début maanaam dafay am ku mu yabal ku nekk ci sàmmoñu euh, doomu aadama bi benn seytaane yàlla yabal benn malaaka ñoom ñaar ñooy nekk ci xew doomu aadama bi tout le temps di ko conseiller ñoom ñaar ay xeetu conseiller lañ euh, seytaane bi moom lépp luy xalaat bu bon moom moo koy indi waxal lii dafa lii baaxul euh, voilà yi yàlla bëggul yëpp moom la ciy incité malaaka bi nag moom moo la incité ci lii daf laa war ak lii farata la duñ def sunna la boo ko dina baax ah lii de dafa xaraam seen koo bàyyi lii de ngëneel la seen koo def ah dina la jural lu baax loolu xalaat yooyu di ñëw ci xol saa su ne nga koy xalaat muy ñëw di di di ci sa xel gisoon nañ xawaafiri mooy xeeti xalaat yi am muy ñeenti ñi mooy bu bakkan baa ngi noonu bu bu seytaane bi tudd naa la ko léegi bu malaaka bi tudd naa la na bu bu bakkan mooy xawaafiri nafsaani ak li bu bu yàlla ci boppam xawaafiri ilaahi ak bu seytaane li leen wutale mooy xalaatu ba xalaatu seytaane daf naan la rek lii def ko lii bàyyi lii bàyyi ko te fekk lam lay digal nga def ko lu bon la lam lay digal nga nga bàyyi lay wax nga bàyyi ko loolu lu baax la seytaane seytaane moom xalaat maanaam moom xalaata nit ci loolu la yam amma bakkan moom moo maanaam moo lay yëgal maanaam bànneex bi nekk ci def lu bon lii maanaam bànneex bi ci nekk ak passion bi lépp lu am ci ay solution ci ay solution loolu bakkan moo la ci inscrit euh, li nga xamante ne moom bu dee yàlla xalaat maanaam bii jógee ci yàlla ak bii jógee ci malaaka tamit li ñu wutale mooy bii jógee ci malaaka moom danaan la lii lu baax la def ko lii lu bon la bàyyi ko alors que yàlla moom xalaat bii jógee ci moom mooy lépp lu lay jëlloo ci moom carrément c'est-à-dire que wiirul ci yàlla toroxlul yàlla duggal yàlla Euh, bëggal yeneen bi sallallahu alayhi bëggal nit ñu baax ñu nekkal ci maanaam lépp loo xamante ne xol kese moo koy def loolu ci yàlla la jóge te te mu jëm ci lu baax amal yéene bu rafet euh, bul yéene kenn lu bon maanaam sa xol na na na ci yàlla rek maanaam bul ji jiitalal yàlla ci kaw lépp et mooy lu jëm ci xalaat la bu jóge ci yàlla justement loolu moom moo tax ki nga moom mooy ci dem ba réaliser wu carrément mooy ci nga xamante ne xalaatam yi romb ci xolam par jour yëpp yàlla du jóge amatul ñu jógee ci malaaka yi yàlla tere ñu jógee ci seytaane wala ci bakkan parce que ñoom ñëpp écarté na leen benn xalaat la am mooy yi jógee ci yàlla kefe xolam ci loolu rek lay ne mooy lu ko delloo ci yàlla luy tax muy gën a bëgg yàlla bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg lu baax bëgg nit lu baax ñi maanaam nekk ci justement ci loolu ne daal ci yàlla la aju euh, léegi bakkan euh, wala boog plutôt euh, seytaane bu yabalee doomu a bu yabalee moom ci mu yabal kooku moom da koy tënk ci biir nit ki xarit lay tudd maanaam si te xarit yi ay seytaane lañ maanaam moom li ñuy def mooy dañ jël kenn ci gàngooram yi ne ko bon am na kuy jublu ji bërëb sàngam instant bii ni ñu ngi dugg yow léegi ni ngay def mooy da ngay dem nga dugg ci côté gauche xol bi justement te foofu la bakkan ne foofu la bakkan implanté bureau maanaam bureau bakkan ci xol la nekk te xol mooy li nit di ji képp ku gañe xol yaa gañe ba xeex bi maanaam territoire bi nit ñi di xeex maanaam di di di ñuy xeex pour mën ko occuper et que ko gañe yaa gañe lépp mooy xol nit maanaam ce qui veut dire que ni rek gañe nga xeex bi ci nit ki et xol bi euh, nit ki léppam day topp ni xolam nal léegi seytaane bu ñëwee yabal waayam malaaka bi yàlla di yabal ñëw ñoom dañuy joxe ay conseil rek ñoom foofu la seen pouvoir yam maanaam ñoom mënuñu forcer nit mënuñu posséder nit pour mu def lu baax wala lu bon mënuñu loolu ñoom liñ mën moom mooy inciter maanaam defal lii dina mel ni ku lay jox ay conseil insuffler la ay ay ay ay inspiration foofu la seen mbir yam foofu seen mbir yam cependant nit ki bu fereewul ci benn yi ko seytaane yi di xelal jamais mu am problème ak bakkan kañ am problème ak bakkan jour bi nga xamante ne ci lay fere ci benn ci yooyu bu bu ci fereewee mu commencé am problème ak bakkan voilà bakkan bu xuree ko maanaam seytaane maanaam xuree ko Euh, muqal dorob bi malaaka bi ci def dina la ko no dorob baaxul kii day kii problème rek nga lay indil xel day nangam malaaka bi dina ko wax lool mais moom seytaane dina ko wax da ngaa mukk rek gaa yaa ngi ci sa gaa yi ngay ànd yëpp loolu la ñuy def dañu ci nangam mais tegal laal rek xoolal rek bu tëddewul amul problème mais jour bu tëddee après bakkan muy jël relais bi te bakkan su xasee ba jël réveillé ci signe ou presque euh, dafay jafe trop nit bakkan bi di di exiger sa mbokk wolof yi sax ñoom dañoo jàpp ne man ka nekk ndax dañ naan la euh, mos naa ko neex na bàyyi naa ko loolu doo ko dégg wala ñu ne la bakkan jàmm la bëgg maanaam sama ko wolof ñoom jàpp nañ ne maanaam problème bu bakkan bu lu mu war a régler maanaam lu mu war a bàyyi noonu la mu continuer te loolu amul dañoo noonu tamit bakkan boobu nag mooy al amaara bi suuf moom la alxuraan tuddee al amaara bi suuf maanaam mooy bakkan bi nga xamante ne lu bon rek lay jublu voilà. ce qui veut dire que ni dorog boobu par exemple boo boo ko jëlee ah, bu beneen yoon ne danaan la saare ci bi nga mbokkoon te nga laalaat maanaam bi paas bàkkaar mooy ñëw nga daal laalaat beneen yoon mën na la saare ci bi ma amoon maanaam plaisir bi ma amoon maanaam bi xam ne dama ko waroon assouvir quoi maanaam dama ko waroon a euh, maanaam njëg googu may am bu tar boobu ci ne lii bànneex la boo xam ne fokk ma ma ma bànneex boobu ma daj ko ma dajaat ko carrément ngir mën a teey ngir mën a nekk ci jàmm bànneex boobu saa il faut que laal ak affaire pour que bànneex boobu ma amaat ko mu mu mën maa mayaat jàmm parce que instant bi ñëpp ku bëgg jàmm bakkan loolu lay wax bu ko defee nga dem laalaat ko gis nga au fur et à mesure non seulement bakkan bi doo ko am jàmm bi parce que au fur et à mesure léegi affaire bi lan lay doon mooy bànneex bi nga ci war a am dootoo ko ci amul. xam nga au fur et à mesure non seulement bànneex bi doo ko ci am doo ci am bànneex bi mais nag ñàkk gaa def moom doo ko ko mën a maanaam amatoo ci benn bànneex lu dul jëm ni. def gi koy def maanaam jëmmi maanaam nekk au au début plaisir bi mu la daan procurer au mesure pour day am benn moment pour plaisir boobu dootu ci gis doo ko amati plaisir ci affaire bi mais résistance pour bañ a defaat mbir doo ko ko mën parce que da nga mujj euh, paralysé da nga see laajte. maanaam loolu mooy al amas nafsu al amaara gis ko bakkan boobu noonu lay def ce qui veut dire boobu bakkan daf lay obligé nekk ci lu bon am beneen niveau boo xamante ne léeg-léeg bu la yàlla dimbalee ngay dikkaat ngay jàng alquran ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay fréquenté ay jotaay yu baax ay nit yu baax am nekk ci milieu bu bokk te milieu bi nga nekkoon ak yeneen ak yu mel yooyu mën na tax ba changer doom bi maanaam bu mu yóbbu la léegi ci al ammaara maanaam nafsul ammaara bi suuf mooy bakkan boobu nga naa soxla an nafsul lawaama maanaam mooy bakkan bi nga xamante ne da lay ñaññe da da lay day vraiment lii bi xam nga loolu daal nangam nangam maanaam bakkan boobu da lay commencé euh, wax ne maanaam soo defee lu bon sax dana ne maanaam bakkan boobu du la teree def lu bon. mais soo ko soo dina la nag quand même saa waay nag déconné nga quoi voilà déconné nga du la wax mu maanaam ba ko yooyu déedéet dana la rek saa yi déconné nga quoi non vraiment ah yii moom moomu ko quoi yooyu fa la yam ak yow parce que amul ce qui veut dire que ne nit ku su melee noonu à chaque fois que mu def benn affaire bu bon dafay wëlbatiku di ko regretter nit koo xamante ne su defee yu bon ba pare loolu ci yooyu lay mujj da koy regretter kooku ci ak natt la waa ma la toll. amaa ci nga xamante ne su defee lu bon maanaam moom jàpp na ne sax euh, su sañoon gën maanaam su fekkoonte ne lu bon li ñuy def sax gënaat na <laughs> dana ci jëm. maanaam c'est que instant bi instant li mu jeex sax fii mu mu yem ci wala boog que ni mënatul a supporter li ci tegu ak yu mel noonu kooku ba bakkan boobu moom nafsul amaara la yor kooku kooku amaara la yor amaara bisu moom ci bon la yor te dafa dem ba stabiliser maanaam ba ba ba dootul yëg ci benn ci lu bon bi mu nekk amaa soo xamante ne nee nag am benn précision bu ñuy bon loolu bu ñu paree dinañ ko def incha allah bu ñu paree dinañ ñëw ci précision bi léegi bakkan bi nga xamante ne moom mooy am nafsul euh, lawaama mooy ci yeddaate kooku nit ki ciy évoluer di continuer ci lu baax li mu nekk di continuer di gën di jéem moom ci boppam def effort parce que dafa am xel aussi maanaam mbir mi du ba xel jafe jafe am na xel tamit buy ñëw di am na environnement bi monde extérieur bi effet bi ñuy def ci nit ki ak yu mel a fréquentation bi ak yooyu yëpp dañuy am ay effet ci nit ki effet yooyu mooy tax ba léegi mu jékki-jékki euh, bakkan bi daal di nekk euh, daal di évoluer nekk am nafsul mutma'inna maanaam mooy bakkan bi nga xamante ne euh, day day dal day dal ci ci ci lu baax c'est-à-dire que plus nit ki di def effort di évoluer après day day day jinn ci lu bon carrément nekk ci lu baax kese bu demee nag ba nekk ci lu baax kese maanaam mooy dañuy dal loolu la alxaan ne ala bi bismillahi tatma'innul qulub maanaam ne xol yi ci hmm, tudd yàlla lay dale ah, tudd yàlla fàttali ci yàlla dellu ci yàlla ci anam bu mën a nekk ci anam bu mën a nekk ndax tudd yàlla dafa bëri ay façon voilà du du rek yor kurus ci sax benn façon la ci zikar bi ci zikar yi mooy jàng alquran ak salaatu ala bi sallallahu alayhi wasallam def salaat faat lu bëri bëri bi pour salaat faat ne zikar la mooy wax joo xamante ne da lay delloo ci yàlla mooy ay jotaayu xam-xam jotaayu diine jotaayu maanaam loo xam ne daal dana tax xel di delluwaat ci yàlla loolu tam xeetu zikar la. Euh, nit ñi di def lu baax ci sa kanam di koy gis loolu da lay fàttali yàlla maanaam zikar mooy lu lay tax nii ci lu yàlla di la fàttali yàlla loolu mooy léegi nit ki su évolué léegi loolu moom mooy globalement parce que après am na radia ak mardia euh, mooy bi nga xam te ne dafa gërëm léegi carrément lépp lu jóge ci yàlla ak mardia mooy loo xam te ne maanaam moom ci boppam dañ ko gërëm ci jëpp anam yooyu après yeneen martaba la la yoo xamante ne nit ki jéem na ci problème yam naroon am yam am ba pare parce que bu yeggee ci mutmain na mooy jéem na problème bi mutmain na mooy lan mooy mooy Euh, gisoon nañ ko bi ñu naan sujudul qalbi xol bu sujud mooy nafsul mutma'inna moo am ci moom maanaam mooy lan mooy ne dafa dem di tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla leer yi fees ci xol bi leer yi fees ci xol bi mu nekk ci lu baax di def lu baax di def lu baax di def lu baax di def lu baax ba leer yi bi ñu demee dama dama dem ba ñu fay ba ñu fay li nga xamante ne mooy toog ruux bi dal ci kaw xol bi xol bi ci jóg maanaam mooy ruux mooy Euh, dañoo dem a dem ba nga xamante ne leer yi yi ñuy recevoir ñoom ñoo fay lëndëmaa yu bakkan bi ñoo ko mujj fay carrément bu ñu ko fayee xol bi day stabilisé wu ci lu baax kese maanaam bu doon def saa su nekk léeg-léeg mu xalaat lu baax léeg-léeg mu xalaat lu bon léeg-léeg xel mi dem ci lu baax mu def ko léeg-léeg xel mi dem ci lu bon mu def ko day mujj stabilisé wu ci lu baax kese. am naa nag pour loolu yëpp pour tënk la yëpp dañ ko tënk précision bi ñu waxoon ne dinañ ko def te mu am solo mooy léeg-léeg na nit ki am nafsu amaara benn partie ci ay mbir yi mais beneen partie bi mu am ci mutmainna beneen partie bi mu am ci la waama maanaam mbir du ne dafa ñuul rek wala dafa weex et que jeex na affaire bi tamit dañu complexe loolu maanaam loolu mooy lan mooy lan nag nit ki mën na ne lépp lu aju ci côté euh, dox ñoom cigarette ñoom sàngara ak yooyu ñu yàgg ci consommation yooyu moom loolu mën na ci am nafsul mutma'inna ci anam goo xamante ne xelam dootul delloo ci abadan ci ne dana ci dara maanaam xelam mënatul dem maanaam xelam ak xolam mënatul wëlbatiku di dem ci loolu maanaam buñ ko gisee sax dañ koy seetlu kooku mooy am na musma naf mutmainna ci domaine bi ci lépp lu am ci ci loolu alors que tey bu ñu ñëwee ci beneen domaine euh, masalan bu ñu ñëwee ci domaine par exemple xale yu jigéen rek nga gis mu am ci nafsul ammaara par exemple nga gis koo xamante ne maanaam c'est-à-dire ci jiim dara maanaam du jiim dara moom daal comme boo ressemble rek loolu la koy defe nga gis tamit ñoo xamante ne euh, dañuy am nafsul mutma'inna ci lu mel ni julli maanaam ñoom julli pour rien au monde ñu rate te dinañ ko def nañ ko war a defee seen xel du dem ci bañ a julli loolu am nañ ci nafsul mutma'inna mais bu ñu demee ci beneen côté par exemple bu dee xale jigéen ñi xeexal bu ñu demee ci côté xeexal rek dégg loolu moom nafsul amaara lan ci am wala nafsul lawaama maanaam soit dañ koy def te duñ ci xalaat dara wala boog bu ñu ko defee dañuy. Euh, suñ ko suñ ko defee dañuy dañuy euh, dinañu dinañ ko def tamit mais dinañ yedd seen bopp dinañ ko def tamit nag voilà bon affaire bi nekkuma bon maa ngi ciy xalaat quoi il faut ma bàyyi ko maa ngi ciy xalaat il faut ma bàyyi ko loolu nag la waama la c'est vrai que lii bi sama kër quoi faut ma bàyyi ko mais nag bon xam nga rek dëkk bi xam nga rek adduna bi quoi xam nga rek jamono bi maanaam loolu voilà loolu <laughs> comme amul suuf may na maanaam loolu boo xoolee léegi domaine yi li bëri mu maanaam jikko yi jikko yi bakkan bi am nit ki pour am nag léegi xol boo xamante ne mosuma inna la carrément il faut infinité wu jikko yooyu yooyu yëpp mu effacé leen loolu yëpp loolu moo jafe nag loolu mooy justement affaire bi jafe mais comme alquran wax nañu lan la ala bi zikrillahi la tatma'innul qulub ci zikkar ci la xol yi dale donc moom xam na solution bi léegi sauf que dafa am beneen problème bu am mooy li ñu tuddee qaswatul xol bu wow xol boo xamante dafa am impréparation bu tax bu zikkar ñëwoon tey zikkar bi day compliquer situation bi mais du ko defar da koy gën a wowal te noonu la alquran fa waylul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah toog fere ñoom la ñi nga xamante ne seen xol dafa wow ci sikkar mooy soit du ñu sikkar du tout wala dafa wow parce que dañu sikkar li koy indi souvent nag mooy yéene bu baaxul yéene bu baaxul moo koy indi parfois wala impréparation bu am mooy ne nit ki lu ko taxu maanaam amul objectif bu clair ci ci ci ci kanamam maanaam day day yéeg rek day day dem noonu rek mais amul lu ko taxu ci c'est-à-dire te ci li ko war a taxu mooy yàlla euh, bon loolu mooy parfois loolu saturation bu nekk moo koy indi tamit mooy mooy naan xulubu naa xuuf suñu xol dafa am saturation loolu tamit leneen day am mooy leneen nga jikko waaw koo xamante ne euh, garab yi dañuy saturé yaram bi ci yaram bi mu am problème mais yooyu yëpp li koy dindi li koy dindi mooy loolu tax loolu justement moo tax tariqa am loolu mooy justement li tax tariqa am mooy yoon yi ngay jaar pour problème yooyu yëpp doo ci am doo ci nekk te nga dem ci yàlla directement parce que impréparation xol bi doo ko amat maanaam nit ki soobu na ci yàlla xolam dem ni ngi ci yoonu yàlla et que nii supervision wu sëriñ bu ko yóbbu ci yàlla léegi nag euh, tey nit ki bu fekkente ne bakkanam par exemple dafa am benn xam nga am na yu bëri yoo xam nga ne affaire bakkan la par exemple gaaw a mer naqari deret di xuloo foo toll bañ ku la yab bon pas bañ ku la yab dans le sens que mais bañ ku la yab dans le sens vanité orgueilleux Euh, maanaam di ànd rek li neex bakkan bi euh, ragal nit ñi loolu tamit beneen problème la bu réer yi sans dire bon waaw nit ñi di war a xalaat après euh, ragal maanaam bëgg àdduna maanaam bëgg bu ëpp ak noonu yooyu dañuy tax lan nit ki ci waree dem ci yoonu yàlla bakkan bi da koy dominer maanaam moom mooy yi xam ne ay feebar la yoo xamante ne bu ñu tuutee ba nekk bakkan ba ba ba ba fees ko ak ki ñu am surtout ak ki ñu ak nit ak ak ak ak ak jàpp ne yaa gën ñeneen ñi voilà yooyu yëpp boo leen boole ay problème la yoo xamante ne bu ñu tuutee ba installé wu ci ci bakkanu ni c'est fini loolu il faut mu am tarbiya bu mu jaar pour mu dem pour mu am tarbiya bu mu jaar pour mu dem léegi nag nit ki yoon bi bu jëlee yoon bi ne danaa jaar ci yoon yi pour que loolu yëpp dañu ñu évoluer dafa am mbir yoo xamante ne ñoo ko ñuy jàppale comme li Alxuraan wax ne zikkar la tudd yàlla la ci la loolu moom moo tax mooy musaahada boobu muy def musaahada boobu muy def mooy lan mooy su amee benn affaire bu ñëw rek mu leer ko ni lii bakkan la rek mu def musaahada maanaam mooy mu def contemplation diggante ba borom ta'ala mooy mu teewlu yàlla tudd yàlla ci allah tudd yàlla yàlla ci xolam allah daal ci xol bi dañuy gis lépp day wadd maanaam force li bakkan am ba tax mu doon ko imposer benn affaire dañuy gis force yëpp day dañ koy détruire réduire au néant am dafa écraser en fait te loolu xoolal par exemple euh, yaakaar naa mos nañ ci waxtaan manifestation yi bakkan yi ñu mos ci ci manifestation yi bakkan yi manifesté woo voilà manifestation yu extraordinaire la te daf ko yàgg def ba kan te tout le comme seytaane moo koy piloté ah seytaane moo koy piloté donc seyta te moom amul litti maanaam wax du ne naa noppalu naa xaar euh, naa mooy ci tuuti naa naa def affaire wala yéen seytaane moom amul loolu parce que moom yow pouvoir nga boo xamante ne daf la war a exécuter le plus rapidement possible et de manière définitive en fait seytaane moom bët boobu rek la lay xoole bu la xoolee dañ bëti pourwaa la am la lay xoole te que dama war de manière très définitive mais très rapidement te que resinkat si yow dootoo dellu ci pour le tédéke te saa yoo amaate occasion dellu ci waat ginnaaw seytaane day dël day ñëwaat à la charge parce que non seulement seytaane li bokk na mooy bu ale bu bu yàqalee nit ba pare bu yem foofu def day am bët ci moom maanaam daf koy avoir tout léegi day mel ni da benn dossier bu muy constitué boo xam ne da koy teg de temps en temps mu xool fan la dossier bi toll est-ce que waa ji mi ngi waaj a dellu si waat est am na chance ak yooyu maanaam loolu da koy surveiller te comme boole na la ak xarim bi donc pour moom xarim bi dina def liggéeyam de ce fait que léeg-léeg mu indi renfort gars yi kii leen parce que saa waay il est dangereux moom dina rëcc quoi moom moom dina rëcc quoi loolu rek sama métti saa waay boo ma gaa yi ah gaa yi dem renfort yi nii. moo tax lu muy gën di dem ci yoonu yàlla lu muy gën di sori renfort yi di gën a jege moo tax léeg-léeg ngeen di gis koo xamante ne normalement jàppoon nañ ne sori na mu jékki-jékki rek ngir yëgal ko benn tooke doole bu rëy rëy rëy boo xam ne. ah voilà parce que seytaane bu ko bàyyi day am benn xeex boobu nag ku jeex na xeex boobu ku jeex te seytaane ba li muy gën a réussir li muy gën a réussir te li nga xamante ne moo ko gën a neex mooy mu gëm loo nit ki ne combat bi jeex na saway gañ la c'est bon seytaane bu la gëm loo ne loolu rek mooy gañ na la parce que jekku na la combat bi jeex na gagné nga ko c'est bon da ngay jàppale te bon léegi seytaane mënatuma xaw ma xam ne man moom seytaane mënatuma def nii nga jàpp loolu nga commencé naagu va ci lay revenir en force nag yàqal la li mu bëgg lépp ay stratégie yu dul jeex la yo ay stratégie yu dul jeex la yo te foo ko xalaatee mun foofu lay survenir pour yàqal la définitivement pour yàqal la définitivement gis nga am na benn bët boo xamante ne seytaane pour nii au monde bët boobu mu rafet muy bët bi nit ki di dee foofu moom du ko dina lu mu rate rate rate foofu day niise maanaam force yëpp daf koy concentré waat ko maanaam dernière touche yi amoon yëpp pion yi amoon yëpp yu mujj yi yëpp koy da koy day acharné wu foofu moment boobu parce que soo ko siy bëri foofu te fii moom léegi am am yow léegi nii fii nga ba faaw te moom jàpp na ne mënoon na laa yàqal te loolu compliqué wul en fait pour moom parce pour moom en tant que doo dara en fait loolu moom moo tax durant dundu nit ki day jéem a en place ay ay ay ay virus yu nekk ci xol bi mu koy installer sauf que virus yooyu de temps en mu jékki-jékki rek naan na essayé réveiller benn moom noonu lay c'est-à-dire que day indi ay circonstances yoo xamante ne ci lay jékki-jékkee ne il faut ma réveiller benn ce qui veut dire que ne yow xam ngeen léeg-léeg ngeen gis koo xamante ne amul woon benn feebar mais dañuy jékki-jékki ne ñu ne moom pourtant feebar bi ñu ngi koy ay at waaye daa jékki-jékki rek feebar bi yow da maam si baatin tam noonu lay demee seytaane am na feebar yoo xamante ne da koy jéem a installé ci nit ci petit ndànk-ndànk sauf que du ko may temps mu réglé yow da koy bàyyi noonu parfois nag ko defee nit ki lan lay jàpp ne man man en melu ma nii maanaam lii du sama jikko dëgg la du sa jikko mais feebar la bu nekk ci yow boo xamante ne ko woon te soupçonné woo ko woon parce que seytaane daf ko doon nelawoo et que jour la doon profité xool ba xam mën na koo ñeex ndax mën na la yàqal ainsi de suite noonu lay def te loolu loolu muy def noonu maanaam lu bëri la ci am na lu bëri bëri bëri la ci am lu bëri la ci am ci xolu nit pour mën koo pour mën ko yàqal mais jour bi nit idée lay rëggee yëndoo yëpp nag nit ki bu jour su réussir su réussir rek ci la ko yàqale su la koy téye loolu sax bokk na ci lu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moytu di nit ki génn ak nañu naan ma nga àjjana parce que xamuñu ci dara xamuñu lan la mujjee def ci dundam lan ndax seytaane loolu mu kii ndax réussir na ko wala ci xamu ci dara ah, ah mu mën a doon ba mu def ñi nga xamante ne am nañ jaarante bu dul jeex comme al mubashiruna bil janna ñu mel noonu radiyallahu anhum léegi euh, wala bakkan bi comme que ay coalisés la ñoom ñoo bokk et wax naa la seen différence à peu près tey seytaan yi su nga ne da ngay nar a euh, wala bakkan bi plutôt bokk na ci li ci yéen mooy du la bàyyi ci benn moment bu la bu la maanaam du la bàyyi nga liggéey benn moment loolu loolu moo ci nekk mooy la fekk du la bàyyi benn moment. yow yaa war di xeex ak moom saa su nekk voilà wax comme li Imaam Busayri wax radiyallahu wa xaalif an-nafs wa shaytaan wa'sihimaa wa in humaa mashabaka nutfatatahu na nga wuutee ak bakkan ak seytaane te nga mooy leen même bu dee dañuy la ñoom conseil bu sincère lañ la jox dagal tuumal <laughs> parce que parfois dañ lay jàpp ne conseil bu sincère lañ la nekk di dox bañal tuumaal leen parce que ñu gis nga euh, gis nga seytaan ci biir ak bakkan bi ñoom ñaar noonu bu Euh, loolu dañ koy seetlu ku ku kuy gis dina ko mën a gis soit ci boppam soit ci nit de manière générale mhm. maanaam ni bakkan bi amee di exécuté ay ay ay affaire moom maanaam euh, léeg-léeg nit ki par exemple ñëw di julli muy julli fi nga xamante ne moom amul benn intérêt bu fa dinaan danaan ah allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim loolu mooy ku ne moom sax mooy julli su askan wi nekkee beneen def beneen lay def allahu akbar bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin ainsi de suite ndax bakkan mooy ñëw naan ko saay saay defar affaire bi mu baax waaye excellent <laughs> waaye bakkan mooy ñëw ah waaw wala saay waaw wa saay xëy ñoo ñaan bu dee moom kese la ak ñaanam bu mu war a def wala boog moom ak ñi mu yàgg a xam nga boo xam ak yooyu waaw ñu def Fatiha fara xëy naa ci saar Fatiha bu dee loolu mooy bu dee moom kese la ñoom kese la wala ñoomu nee na bu dee booloon Fatiha fukki innaa anzalnaahu ñu dégg yokk ci juróom-ñaari alam nasra ëpp ci maanaam cocktail bu bu bu bu ñàng quoi waaw jeexal na ma gis ñetti jooju kamal waaw cocktail bu waaw day dóor benn cocktail quoi. kon boobu bakkan bakkan a ñëw ne ko saa wanal gars nga amee wala ni ko tëjal ñaan gi bu dee moom kese la tëjal gi. waaw waaw ma sallallaahu alayhi wa sallam inna Allaaha wa malaa'ikatahu yusalluuna alan nabi yaa ayyuhallaziina aamanuu sallu alayhi wa sallimu tasliiman sallallaahu ta'aalaa alayhi wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallam subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun ñoom voilà maanaam li tëj ñaanam moom bu ñaanee ba pare day tëj moom boobu lay doon bu dee mbooloo mi la nag tëjul ñaan gi mu daal di jël yi ñaan yi nga xamante ne zagare yi nga xam ne dina ci ci ci ci góot yi kii lañ ko yiñ ko jox yu kawe yooyu lay ëpp li allahumma inni as'aluka bi qahramanil jabarut wa bi sirri nuurika wa bi waaw commencé indi ay am ay kawe yooyu voilà nan ay ah, ndëgg di borom yi affaire rek <laughs> waaw mënul dinaa wan gars yi ne leen ndëgg di borom yi affaire laa de voilà yooyu yëpp ay bakkan la loolu yëpp bakkan la. loolu du bokkul gis nga waaw mais gisal la bakkan moo naan la moo naan la defee ko nii wala ay ñaar yu kilomètres yoo xam ne dinañ di jeex. jërëjëf bakkan mooy def euh, xam nga tey mooy def sawaay wan ak gars yi ne leen yow da ngaa wéyat ndul kam mais non man vraiment amuma solo maa ngi ci ñàkk solo nangam loolu mooy loolu mooy yow bu benn waay saa ah, yow vrai grave nga quoi ku ñàkk solo nga aw tëjoo dara bakkan moo daal di gën ci dafa dox na yow la wax yow moom bakkan la ko wax te pourtant yow amuloo benn problème pour wax ko sa moo lay wax ne bakkan moo la doon wax naan la wax ko bakkan moo na lan taal waxal lii bu ko defee nga wax ko bu la voilà waneel ni quand même da nga modeste quoi te yow vraiment tu es humble quoi waneel loolu ah waaw man xam nga rek man may jàmm man jàmm bu doye di laa tekkiwu ma dara xam nga voilà su voilà su ñàkk solo la bëri bàkkaar ana alors que contrairement bu la fee bakkan la ko digal nga wax ko fee bakkan moom moo lay merloo parce que dañ la ko wax euh, léeg-léeg Euh, benn xale bu jigéen romb bakkan moo naan sawar yi apprécier way ngay toog di apprécier ba maanaam loolu bakkan moo la apprécier ngay apprécier yow euh, wala nit ki tooñ la moom bakkan ni la wuu bul bàyyi bul bàyyi mu jàll soo ko bàyyee mu jàll ci fini kii nangam loolu bakkan la moo la lu gën a garaaw loolu mooy danaan ah, non baal ko quoi kii daf la xamul rek mais bu la xamoon non kii kii kii ëpp war ngaa ëppale sa bopp di fayoo seen moom non bàyyi ko loolu tam bakkan la parce que da lay bakkan en daf ñu ne la baal ko pas parce que baale yàlla yow tamit soxla nga yàlla baal la et soxla nga tamit boo tooñee nit ñi ñoom tam baal la déedéet mais moom daf lay jubluwoon ne la da ko war a baal parce que justement bokkoo leen maanaam moom fi mu nekk ak yow fala ne maanaam dafa jubluwul looloo tax yow boo war a war a nekk di fayante moom quoi baal ko mais yëpp moo la ko yor mais boobu noonu nit moo tax mën na ko quantifier ci ñoom suñ suñ ciy exprimer parce que am na benn sentiment bu muy def ci ci xolu nit ki genre bu genre muy la comme genre boobu lay def quoi buy ñëw nit nit ki dina ko mën a yëg moment boobu nag ci lay tuddee yàlla ci xol allah daal di jàng salaat faat yi day gis day bakkan plus nag muy dem bu koy écraser plus muy dem bu koy écraser plus muy dem bu koy écraser au fur et à mesure day dem ba écraser ko carrément wala boobu bala ci def dootul bare voilà en quelque sorte euh, léegi kon ñu dellu ci ci maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam Euh, waxoon nañu ne la maam Ibrahima alayhi moom la borom subhaanahu wa taala euh, maanaam moom la teg juróom-ñaari loo xam ne mu wéeru Kaaba gi maanaam baytul ma'muur. soixante-dix mille malaaka di dugg ko génn tous les jours di def te ku fës ba euh, mooy yar xale yi maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam euh, bi ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekkee foofu ci juróom-ñaari asamaan lam ko wax mooy dañu ko jottalil ma euh, sa xeet nuyu jottali leen ñu nga wax leen ne leen nga wax leen ne leen euh, ñuy fajoo gàjj mooy xijaama mooy vampire te nga wax leen ne leen laa wala quwwata illa billah benn trésor bu mag la ci trésor àjjana yi mooy sax trésor bu mag bi euh, moo tax moom dafa am taxaw ci loolu da parce tax parce que lu ko dund mu ne lamma ba nga sa ala laaj na Ibrahima alayhi salaatu wasalaam maanaam maam Ibrahima alayhi salaam rabbahu boroomam an yuriyahu ci mu woon ko kayfa ana naka yoo yi ci la dundalee almawta way dee ni maanaam ñi dee nan lañ leen di nan la leen yàlla mu ne ko borom subhaan ah maanaam ittala attalaahu da koo wan ala kan bi trésoram boobu maanaam yàlla da koo wan bi bu ñu ko wanee naka lay dundalee dee ndax bu ko laajee ba ko waaw man waaw yàlla moom yow ñu lay yii nan nga leen di dundalee euh, maam Ibrahima alayhi salaam laajul woon laaj bi ngir xam ndax yàlla mooy dundal ñu dee ndax loolu maanaam badaaxatan lañ koy xamee maanaam dafa naturel loolu axiome la maanaam loolu axiome la daal ne ndax yàlla mooy dundal ñu dee loolu ci gën a tuuti ci biir jullit ñi te amul ku ci xam na ko waxuma la ma Ibrahima alayhi salaam bokk ci ñun ak ñun a rusul waaye ma Ibrahima la doon laaj alayhi salaam tamit laajul maanaam ndax maanaam moom dafa bëggoon a xam ndax dëgg dëgg yàlla mooy dundal ñu dee est-ce que réellement moom moo koy def quoi. Euh, xam-xam boobu tamit muy ilmul yaqin bi loolu tamit xamoon na ah euh, mais maa ma li mu li mu xamutoon li mu li mu mooy yàlla bu koy def lan lay mel maanaam ana naka la maanaam muy xàqul yaqin bi maanaam dundu réalité bi réalité bi di rey ak a dundalaat maanaam loolu réalité boobu la la la la la la la yàlla yàlla ko. moo tax mu ne woy fàttaliku dina am ne qaala wax na Ibrahima alayhi salaatu wa a rabbi yow sama borom arini wal ma kayfa ana naka tax yi nii al mawta way qaala mu ne ko awalam tu'min xanaa danga xanaa gëmu maanaam mooy xa dëgg dëgg rek ak dëgg mais laaj ko ndax gëmuloo salaam xam nañ dëgg mu ne qaala mu ne ko balaa an kay walakin waaye yatma inna ngir mu dal xal bi sama xol maanaam en tant que yonent bu yegg foofu alayhi salaam mu xam naka la yàlla di dund li maanaam mu nekk ndool leen xam-xam ci moom parce que kumu bi li xam mooy yàlla muy dundal ñu loolu xam nañ ko mais naka la maanaam côté bi suuf bi naka lay demee loolu la loolu ah, la la la la la la ñuy def accédé wul parce que am na différence entre ma xam ne oto day daw naka lay def ba daw ñaar yooyu benn de xam naa ne bu ma taalee oto bi rek mu daw wala wala portable bi sama téléphone bi su ma su ma bësee bouton rek mu tàkk mais naka processus bi naka la demee yan élément lañ ci dugal ak naka lañ programmé mbir mi ba sooy bu ko taalee mu tàkk su ma bësee bouton bi woo diw sàngam mu woote téléphone boobu diw loolu nan lay demee loolu beneen xam-xam la la kay kay wóor ma yow kay kay kon na ma toog benn kon naka la naka naka naka ngay ah bi mu ko laajee lool bi mu ko waxee mu ne xaala mu ne ko kon foofu jëlal arbaatan juróom maanaam arbaatan ñeent mu ne xayri si picc yi. fasurhunna ilayka nga nga teg leen jubal jëmal leen ci taw ci ci sa summa topp ij'al hunna ij'al nga teg kullu ala kulli jabalin ci gépp maanaam mooy nga nga nga xaajale leen maanaam nga xaajale leen rey leen xaajale leen eh, nga jël leen nga jëmale leen seen wàll sa wàll yow summa topp ij'al nga teg kullu ala kulli jabalin ci gépp bas min hunna ci ñoom gisoon ak ak ak xaaj maanaam da leen di jaxase rek jëlal ñeent façon fit yoo xam ne da leen di jaxase mélangé leen ah boo leen mélangé nga daal di leen jaxase jël jël euh, bii maanaam nga def leen ay saam saam bu nekk nga teg leen ci benn ci montagne summa dohunna topp nga woo leen yàq yi naka daañu la dikkee saa yan ci lu gaaw waa alam te nga xam anna allah naka bur yàlla azizun ku noot ci nguuram la hakimun ku xereñee atte la maanaam kon nga xam ne yàlla moom mooy moom mooy noot ci nguuram état bi mooy ki nga xamante ne maanaam nit mëneefu koo def mëneefu koo xalaat ba jox ko inaccessible ah waaye xakim mooy ci xarañee àtte suratul Baqara la aaya deux cent soixante kon dinañ gis ne faqat dëgg dëgg sa àloo laaj na ko Ibrahima alayhi salaam an kayfiyati ci naka ihya yi la ko lay moom yàlla taala bi kawe bi al mawt lil mawt ne way deeñu fajaaloo mu def ko moom buur yàlla taala aji kawe ji yokk yi moom ci boppam muy dundal al mawta way deeni di doir yi ci woo bi leen di woo moom alayhi salaatu salaam maanaam moom bi muy woow picc yi rek picc yi di di dal di dund di ñëw ci woo bi muy woo moom alayhi salaatu salaam di tawir yi ñëw picc yi almayit yi dee al muqatta yi ñu dagg al jibaal ci teg leen ci kaw dagg fa huna moo tax koo fee jàll ci la defale moom taala bi kaw Ibrahima maam Ibrahima alayhi salaam mahal la mu nekk bërëb bi am lii ñeel ndogalam taala bi kaw maanaam yàlla dogal bi ñuy jox ki dee ba mu naan ko dundaatal mu dund dogal boobu la def ci maam Ibrahima alayhi salaam secret dogal boobu la def ci moom moo tax bi mu tegee picc yi ñu leen ñëw leen gaa yi ñu war ce qui veut dire que ni loolu dafa nekk loo xamante ne nit ki moom foog mu dund ko pour xam ko ku ko dund du ko xam loolu la ñuy wax xaqul yaqin yaa nañ ci exemple comme masalan suukar si dañ naan suukar naan la nga naan lii ko na meew dafa sax suukar ataaya dafa sax suukar café dafa sax suukar lem dafa sax suukar orange daa sax suukar mandarine dafa sax suukar mango daa sax suukar yu ñu ne la dañoo sax suukar mais ba tey xamoo yow parce que mbir la moo xamante ne jëmmi ñu wax la ko rek loolu foog nga mos ko boo ko mosut doo ko xam loolu mooy xaqul yaqin voilà moo tax xam-xam yi daf ci am yoo xamante ne xam-xam la yoo xamante ne dañ koy dund ay façon la xam-xam mais daf ci am yoo xamante ne kaw dañ koy dund pour xam ko. mooy la la la réalité de la certitude voilà wala la vérité certaine dañ koy tamit la vérité certaine mais la réalité de la certitude moo gën a kii parce que nit ki ku koo xamul xam nga tey man bu ma loolu day bokk na ci li tax ak métti naqaree naqaree bokk loolu bokk na ci li tax ak métti naqaree bokk parce que ci koy dund moom li ñu koy dundee bokk na yow ni ñu koy xamee xam nga tey yow bu ma la ñëwee fekk euh, masalan sa loxo bi foxot wala sa bopp bi di nekk mën naa la ñu bopp bi metti tey nit xam na ñu dafa metti nangam man man ci sa bopp may compas yi xam naa ne dafa metti xam naa ne metti na. mais jëm ñi xam ne net na bokkul ak tey man sama bopp doon nekk de boobu moom dama boobu man rek ma amal maanaam xam-xam boobu bokkul ak yow bu ma la taxaw naan la vraiment bopp bi nekk tey dafa soof rek bopp bi nekk tey nangam du benn de ñaari xam-xam yooyu xaal bi ñu bay nekk benn bii bu ma xam la bee bu ma dund la fii nag maam Ibrahima sax dafa dund la yaa ngi ci boobu maanaam ñu ngi dundalee nii kon nag ulima ñu xam annahu nako moom bur yàlla taala aji kaw ji huwa moom al muhyi mooy aji dundal li kay ñoom fi ci ala lisaani waaye la ko defee lambi nu maam Ibrahima alayhi salaam waa xam ne annahu mu ne maam Ibrahima li tajallil haqqi ñeel feeñu waaye yàlla bi dëgg ba zuhuri ak ak maanaam lu mu feeñee ci mbir yi voilà maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam maanaam kon yàlla moom mooy ci dundal ñi dee mais ci làmmiñu maam Ibrahima la ko defee alayhi salaam et que maam Ibrahima alayhi salaam moom mooy réceptacle manifestation yàlla yi ak feeñam yi apparition yi wali hada wali da bi moo tax kaana mu mooy yàlla bi mooy jaxasoo bi jaxasoo walillahi moo est ce que euh, kaw teefu yàlla maanaam durul kaw teefu man ka nga xam ne xaala nee na qad taxallalta maslaka ruuxi minni wa bida summiya al-xaliilu xaliila maanaam qad dëgg-dëgg taxallalta xàll nga jaar nga maslaka ruuxi fii mbooleem bërëb yi ruuxi di jaar minni ci man wa bida ci lii moo tax summiya ñu tuddee al-xaliilu xarit bi xaliil al-xarit boo déggee ñu naan diw xarit diw la moo tax baat la bu jaatee jaatee jaatee jaatee jaatee yegg moo tax terme la boo xamante ne ñu bëri dañ ko utiliser sans ñu xam ne muy dekk parce que xarit li ñu teg mooy da ngeen a jaxasoo di ngeen a diw sama xarit ba nga xamante ne di jaar moom foofu la jaar ci anam boo xamante ne yaay moom mooy yow benn ngeen loolu la ñu naan xarit moo tax man salaam yàlla la ko noonu la ko defal ci anam goo xamante ne maam Ibrahima alayhi salaam mboolem ni muy doxale mboolem mbiram yi yëpp yàlla la léppam yàlla la moo tax moo tax borom bi defal ko lu mu ko defal comme ni mu ko waxee wa Ibrahima allazi wafa Ibrahima bi nga xamante ne moom matal lépp lépp lépp saxal na ko yàlla jàpp ko xaritam moo tax yeneen ni ci gën a luuru seen waa ji mooy Ibrahima alayhi salaam ci gën a luuru yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf mooy maam Ibrahima alayhi salaam mu gën a luuru xataa ci dëmm xataa ci dëmm ci anam boo xamante ne ku leen xamul dëgg mën na leen a jaawale am ku leen xam nag mën na am différenciation mais yu ndaw a ndaw a ndaw yu mën a def seen diggante ñoom ñaar parce que lu tax parce que moom mooy xaritu yàlla moo tax maqaamal xulla boobu moo tax moo tax maqaama afraan ñaari maqaama la maqaama xul ahlul xulla ak ahlul mahabba boroom xaritoo yi ak boroom sofeel bi maqaamu afraad ñaar yooyu voilà ñi nga xam ne dañoo yegg ci nekk xaritu yàlla ak ñi nga xam ne dañoo nekk yegg ci nekk soppi yàlla voilà et que nekk xaritu yàlla du lu war a parce que da ngay dem ba ñuy jeex na la ci yàlla kat te ci de telle sorte que te lépp yàlla moom Ibrahima alayhi salaam loolu la amoon d'ailleurs loolu moom moo tax euh, lan moo wutale seen ñaari maqaama yi ñoom ñaar mooy maqaama yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam zaat bi la nekk nekk yàlla la maqaama seen euh, Seydina Ibrahima alayhi salaam sifaat yi asmaa wa turu yàlla yeeg ñoloom yëpp manifestation yi dafa jeex takk matali sëkk ci moom Ibrahima alayhi alors que bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zaat ci boppam la tajalli zaat yi la am. waaw. maanaam Ibrahima muy moom adadu nafsi deux cent cinquante nafsi deux cent cinquante nafsi muy Ibrahima. Allah boo ko tamit deux cent cinquante neuf avec alif laam laam ha onze lettres yooyu deux cent cinquante neuf la ñu xam nga gis ma Ibrahima alayhi salaam lu yàlla defee mu nekk lan vraiment xaritam voilà vraiment xaritam voilà jaxasoo ak moom carrément carrément carrément loolu moom moo tax euh, mu nekk suñu royukaay borom subhaanahu wa ta'aala ne euh, euh, moom maanaam maam Ibrahima laqad kaana lakum uswatun hasanatun fii Ibraahiima walladiina ma'ahu dëgg dëgg roy kaay bu mag fukk nekk na ci yéen ci maam Ibrahima salaam ak ñi gëmoon ànd ak moom mu ne wa ah, mu ne mu wax tamit ne maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ah, boo xoolee suñu jaamu yàlla yu bëri maam Ibrahima alayhi salaam moo tax suñu diine ji dañ naan millata abikum Ibrahima mooy seen yoonu maam Ibrahima alayhi salaam maa kaana Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana hanifan musliman maam Ibrahima sa sa nekkul woon yahuud nekkul woon nasaraan waaye anifan musliman la muslim jigéen seen yoon bi millata abikum Ibrahima huwa samaakum muslimiina min qabl seen yoon bi seen yoonu maam Ibrahima alayhi salaam moom moo leen tuddee sax muslimu leen ci ci lu voilà summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata Ibrahima haniifa topp yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu baax yiñ la defal yëpp bi ci gën a màgg mooy bi ñu jël ne jëlal maam Ibrahima nga def ko topp nga topp summa tabi' nga topp yoonam millata Ibrahima haniifa voilà maam Ibrahima alayhi salaam euh, moom moo moom moo fi nekkoon maam Ibrahima alayhi salaam euh, jiital ci tawhid maanaam tawhid bi nga xamante ne moom la ñu doon jàngale maam Ibrahima alayhi salaam moo ko jiite woon comme li nga xamante ne moo tax mooy abul mu waxtu dina mooy bàyyi. tawhid ten borom subhaanahu wa moom la jàngale tawhid ci maanaam li ñu li ñu doon doxalee tawhid moom Ibrahima alayhi maanaam moo tax ci alquran boo seetloo saar yi ñuy jàngalee tawhid dëgg dëgg ci indi Ibrahima alayhi salaam wala mu jàngalee tamit maam Ibrahima alayhi nan la doon doxalee ak nitam yi ak nan la leen doon jàngalee tawhid xeetu raisonnement yëpp nit ñuy def bu wéetul yàlla ci suñu xol seede wéetul yàlla ci suñu xol yëpp maam yooyu de maam Ibrahima alayhi salaam jàngale na ci histoire yi mu nekk li ci Alxuraan moom moo bàyyi léppam ñëw ne inni askantu zurriyati bi waadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana li yuqimu s-salaa allahu akbar yow sama borom man de sama njaboot laa jël mu dëkkale leen ci suuf koo xamante ne amul mbay kenn dëkku fi amul tamit luñ ciy bayee xam nga yàlla lan moo tax ma def lii lépp lii yuqiimu salaa ngir ñu mën taxawal julli ñu door a julli nañ la allahu akbar loolu lu garaaw garaaw wattaxidu min maqaami ibrahima musalla maqaama moom place moom Ibrahima alayhi salaam dee nañ ko def jullikaay bu ñu ajee Makka ñu ñëw taxaw war faa jullee Kaaba ak mboolem bi ko wër borom moom dañuy wax ne maqaama Ibrahima la alayhi salaatu wassalaam am tamit benn place bi ñu tuddee maqaama Ibrahima alayhi salaam bokk na ci teraanga yu mag bi ñu ko yàlla defal ñoom moom mooy tabax Kaaba bi bu ñuy julli foofu la ñuy bu ñu ajee Makka fa lañ jëm ainsi de suite moom moom la yàlla tuddee néegam bu mu ormal bi baytullahi xaram te maam Ibrahima alayhi salaam moo ko tabax ba pare mu wëlbati ko teg ko ci néegam bu kawe bi ci ci juróom-ñaareelu asamaan baytul maamuur moom tamit moom moom taxaw ci yéen. waaye tag yi gën a màgg ci maam Ibrahima alayhi salaam ginnaaw ba ne wattaxaza Allahu Ibrahima xalila ne yàlla moo jàppee maam Ibrahima alayhi salaam mu nekk xaritam amaan na tagg bi ci gën a màgg mooy bi bi mu ci teg ne wa Ibrahima alladhi waffa maam Ibrahima mi nga xam ne alayhi salaam moom matal na lépp te loolu bu jafe-jafe la ku xam ne yàlla àqam kenn mënu ko matal borom subhaanahu wa ta'aala taxaw ne maam Ibrahima moom matal na loolu rëy na.